amma ba'du fayaquulu allahu tabaaraka wa taala fi suurati sayyidina ibrahim alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim alam tara ila alladhiina baddaluu ni'mata allahi kufran wa ahalluu qawmahum daaral bawaar kon suñu boroom tabaaraka wa taala wax ci saar bi ci laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk ak juróom-ñett mu ne alam tara ndax gisuloo ilal ladina jëme ci gaay yi nga xamante ne nii baddalu ñoom dañoo soppi daldi échanger de ni'matallahi xéewalu boroom bi tabaaraka wa bu màgg bi mu leen defal kufraa ñu jënd ko ak kéefér ak weddi borom bi tabaaraka wa taala wa axallu yamuñu ca waaye ñu daldi wàcce qawmahum seeni ñoñ daldi leen dugal daaral bawaar kër ga nga xam ne mooy kërug toskare ga muy kërug tator gi nga xam ne alkande ga mu ne mel ni lañ ne ko moo borom bi kër googu mooy gan kër mu ne jahannama mooy jahannama de muy sawara yaslawnaha des na fa dugg ñoom ñooñu dinañu fa dugg wa bi saaka ñaaw alqaraaru la nga xamante ne mooy sax nga foofule de léegi nag lii nii laaye ñaari laaye yii nii surtout laaye bi njëkk a wax loolu ku mel ni ñoom mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhum wa ardaahum da am ne laaye bii nii boo fàttale ko bi ñuy tàmbali moom la ñaari laaye yi lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim moom lañ doon wax ne laaya yii ñoom Medina lañ wàcc même bu dee saar bi Makka la wàcc boo fàttale ko waxoon nañ la loolu jële noon nañ ko ci Ibn Abbaas nag ki nga xam ne mooy al imaamu Qataada radiyallahu anhum wa ardaahum ndax laaya bii nii ñu ne kii nii ñoom Abu Jahlin lay wax mooy gaa yi nga xamante ni nii ñoo ñëwoon Badar muy sanadiidu Quraysh kilifaay Quraysh yi nga xam ne ñoo wommat seeni ñoñ indi leen ci kërug tera ci tartaange bañ daal di leen faat keroog badar yóbbu leen jahannama ñoom nag lan lañ def baddalu dañoo soppi de ni'matallahi xéewalu borom gu mag gim leen defal moo tax am na ci benn riwaaya al imaamu ibnu mu ne muhammadun seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam mooy ni'matallah mooy xéewalu yàlla googu moom boroom bi yónnee leen ko ki ko gënal ki ko gënal ci mbindeef yépp mu tànn ko yónni leen ko ñoom waa Quraysh amul dara lu ñuy def ñu daal di soppi xéewal boobu leen borom bi defal kufran ak weddi yàlla di ko sonal weddi borom bi tabaaraka wa taala ne ko sax kenn yónniwu la yow ab imposteur nga li ngay wax demewul noonu wala yaazu billah léegi nag ba ñu ko defee yamuñu ci weddi ko waaye wa lu soppi xéewal googale ak kéefër waaye waxallu qawmahum ñu daal daldi wàcc seeni ñoñ mooy ña leen toppoon ba abu jahlin comme ni nga xamante ne noonu lañu wax ne dinañu ko leeral inshaa allahu taala ci suuratul anfaal saar bi nga xam ne mooy wax ci ghazwatu badrin inshaa allah na muy wër nga xamante ne comme ni ko xadis bu waxe nekk ci saxiix yi istanfara abu jahlin naas abu jahlin ba muy wër di ëmmate nit ñi di leen woo naan leen gaaw leen adriku wayrakum dab leen si nga xam ne mooy seen njëgg mi te tuddoon nañ ko fi fan yële génne gaa yi ba indi leen waaye bañ demee ba Abu Sufyaan ne leen bon yónniwaat ne leen bon njëgg mi rëcc nañ léegi ñibbi leen Abu Jahl ne fenn lañ mujjuwul mooy façon yooyu nga xam ne wa ahallu qawmahum daaral bawaar ñu daal di wàcce seen ñoñ ña leen toppoon ca teenu Badar ñu ñëw fa di xeex foofule ba nga xam ne fa lañ leen faat surtout ñañ ca faat ñu dem jahannama nu mu gën a gaawee ñoom Shayba ñoom Utba ibn Rabi'a ak gaayoo yële ñoom Abal Baxtar ibn Hisham waaye ñoom an-Nadr ibn al-Harith gaayooyu ak Uqba ibn Abi Mu'ayt ñoom ñaar ñi nga xam ne ci yoon wi lañ leen cor seen baat bi nga xam ne ci la xare bi jeex kon nag mu ne gaayaangoo ngale ñan lañ def ñoom sanadiidu Quraysh yooyu dañoo soppay li nga xam ne mooy xéewalug yàlla def ko weddi yàlla waaye wa axalluu ñu wàcce qawmahum seeni ñooñ daaral bawaar yonent bi alayhi salaatu salaam nag suñu boroom bi xanaa gisu ngeen gaayoo yele jahannama kon fan la mooy moo tax bañ fa newee rek ñoom moo tax suñu borom yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog mu daal leen tiim ca xaliibu badrin ca teen ya nga xam ne ca lañ dajale woon seen jusas ya seen koor yi ginnaaw ba ñu faatoo seen yaram yi mu leen wax ñoom naan leen yaa aba jahl yaa yaa aba ibn hisham yaa shaybata ibn rabi'a yaa al al al al al ñoom abal baxt ak gaa daal di lim léegi alam ya alam hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan su yonente bi alayhi wassalaam doon leen woo ñoom ñoo ñële ñeneen nag ba ndax daj ngeen li ngeen xam ne trouvé ngeen li nga xam ne moom la leen doon dig seen borom mu nekk dëgg man de sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam man de daj naa li nga xamante nii moom la ma sama borom doon dig mu nekk dëgg muy lan ñoom lam leen doon dig mu nekk dëgg mooy dina leen toroxal yóbbu leen jahannama kon moo tax ne na jahannama ñoom de jahannama la ñu teere mooy fa la ñu teg seeni ñooñ teg fa seen bopp wàcc leen ca teenu yàlkandee de yoslawnaha nañu fa dugg wa bisaaka ñaaw alqaraaru sax baak séjour boobale mu ne nag gaa yoo yële lan lañu def teg ci wajaalu lillahi andaada ba ñuy dund laata ñuy dee lii lañ doon liggéey wajaalu ñuy def lillahi ñeel borom bi tabaaraka wa taala ay ndend nañ ko booleek leneen seen hubal yee ci laat ñoom Isaaf ak la li yudillu an sabilillah amuñu ci nag benn objectif benn taxu leen cee jóg lu dul gën a sànk nit ñi ci yoonu borom bi tabaaraka wa taala qul mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal ak gaayoo yelee nee leen tamatta'u ay wa ay wa xéewlu leen bànneexu leen ci seen dundu gi lépp lu ngeen am ci sante waaye jay alal ak yooyu gaaw leen ngeen bànneexu de te xam ne nag nu wew mujj mujj mujj fa inna masirakum seen jëmukaay ëllëg ilan naari mooy terminus ba mooy mooy fa nga xamante ne nii seenug delluwaay mooy safara de suñu boroom ginnaaw gi loolu nag mu ne qul waxal li ibaadiya alladina aamanu mu ne yow yonent bi salawatullahi wa salaamuhu aley waxal li ibaadiya ñeel sama jaam yi nga xamante ne nii alladina aamanu ñoom ñoo gëm te dëggal wax leen yuqiimu salaa nañuy taxawal julli mooy taxawal julli farata la mooy bokk na ci li nga xamante ne farata gi gën nekk farata sax ci lislaam wa yunfiqu ginnaaw gi nañuy dépenser de mimma razaqnahum ci li nga xamante ne nii moom lañ leen war sëgal kon zakata ngoongu duggu na waaye bépp nga xam ne jamono yi même bu dee ne bu mag bi bi ñu mujj xam boobu noonu mooy mooy boobu taxawagul loon waaye zakat boobu amoon na mooy génn sa alal àq yi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koo tegoon ci alalul jaan yi boobu ñu nga woon makkatal mukarrama zaadaha allahu sharafa ginnaaw gi nag ñu yonente bi alayhi salaatu wassalaam gàddaayee ci la ko gën a leeral ci li ñu xam léegi buñ nee zakat mooy ci noonu le waaye zakat moom yàgg naa am loolu moom loolu la de kon mu ne wa yunfiqu ñuy dépenser mimma razaqahum mimma razaqnahum ci li nga xamante ne nii moom lañ leen wërsëgal sirran ci loo xam ne nag nañ koy def sirran ci loo xamante ni ci secret lay doon bu ko jaree mooy nañu ko def sirran de wa alaaniya waaye nañ koy def di ko feeñal léeg-léeg bu dee ne feeñal ko moo gën ndax am na ñoo xam ne li leen teree def lu baax mooy dañoo gisul ñu def voilà mais buñ gisee ay nit ñu commencé def lu baax dinañ leen bàyyi ñoom ñoom dinañ tàmbalee def alhamdulillah ñu mel noonu nag li gën ku xam lool ci ñoom mooy yow li ngay def wanne ko ba ñépp gis ko xam ne mbaax a ngi am ba léegi te lii ma def yéen man ngeen koo def bu leen ci am benn lu ngeen di benn kersa wala boog benn rus ko ndax mbaax kenn du ko def di ci am kersa naan damaa rus wala dama doon bañ ñu ne kii dafa fumiste déedéet mooy nga wan leen ne mbir mi nii la kon di dépenser sirran wa alaaniya bu jaree nga def ko ci li nga xamante ne nii mooy sirran ci secret wa alaaniya wala boobu ngeen def ko ci lu fàng min qabli laata an yatiya muy dikk yaw yawmun bés boo xamante ne nii laa bayoon fiihi wala xilaal bés la boo xamante ne nii ab yaxatu amu am yaxantu amu fa de nekk fi naan aanoo ah, borom bi tabaraka wa taala bàyyil nag ma joxe liir ci daal non non borom bi soxlawul benn alal benn wurus wala benn ngalam wala woor soxla wurusu ngalam soxla wone xam nga lan moo fay dox mooy la seydina Ibrahim waxoon yawma la yanfa'u maalun wala banun illaa man ata allaha bi qalbin salim yawma alayhi salaam mu ne yawma bés la boo xamante ne nii laa yanfa'u du jariñ foofule de maalun wala banuun ay doom ay alal joo am wala banuun joo xam ne la tax mu dafay jariñ liggéeyoo ko woon fii ci kaw suuf laata nga fay dem doo ñëw ba foofu mu lay jariñ noon kese de wala banuun du caagante ne ay doom illaa lu dul man ata allah ku dikkal boo ku dikkal borom bi tabaaraka wa taala bi qalbin ci xol boo xamante ne ni salimin bu daal di wet set bu wet set wecc la ci bokkaale ak mooy yàlla yu mag yi nga xamante ne ñooy alak seen borom kon nag affaire baa ngi noonu la kon